Euh, ñu ngi woon Dizil Xulayfa ñu ngi woon Zil Zal Xulayfa fi nga xamante ne nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daldi woon taxaw bi mu génnee Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam nga xam ne fa la dal julli fa tàkkusaan daldi fay julli a daldi fay julli timis gee fajar ak tisbaar après mu daldi bi mu jullee ba pare mu ishaar li nga xam ne mooy gëléemam daldi war daldi tàmbali sa buntu jàkka da hatta alal bayda lamma stawat bihi raaxilatuha raaxilatuhu sallallahu alayhi wa sallam qaa'ima ginnaaw gi mu commencé nag di ihlaal di labbayk allahumma yi di wax li nga xam ne moom la yéene foofu nag la ñeewoon ci muy masala boobu ñu la waxoon ne boroom xam-xam yi comme ni ñu ko gisewoon dañ cee wuute wuute bu boo xam ne bu siiw la te ci ana keroog moom aleyhi salaatu wassalaam lan la ihlaal lan la yéene te ba te waxoon nañ la ci aj dangay wax li nga yéene contrairement ak yeneen jaamu yàlla yi boo ñëwee ba ci miqaat bi nga wax labbayka allahumma bi li nga yéene bu dee aju kese ñu xam ne aju kese la bu dee ajak umra ñu xam ne ajak umra la bu dee ne umra kese la ñu xam ne umra la après boo paree ci loolu nga daldi ihlaal ci wàllu xaj muy waatamatto gisoon nañ ne laaj boobu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci indi woon ñeenti tontu xaajale ci ci ñeenti wàll am mbooloo mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ahalla bil xajji waxda yonent bi sallallahu alayhi wasallam de li nga xamante ne nii moom la ihlaal mooy bil xajji ci aj waxdahu moom dong waaw moom dong kanta euh, beneen pàcc bi ñu ne déedéet ahalla bil bam ci paree mu def aj muy waa asxaabu tamattu ñooñu nag waxoon nañ la ku mel ne al imaam raxmatullaahi alayhi moom dane tamaton la def waaye bokkul ak tamaton bi ñu miin mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam génnul woon ci umra ji ba xalaal daldi duggaat ci daldi ihlaalaat aj waaw waxoon nañ la nag képp koo xam ne wax na bee ne dafa ihlaal tamaton kaana tamaton mutamatti'an kay si tamaton la def ñëw na sax ba génn ci aj ji ci ci umra ji daal di duggaat ci aj ji yawma tarwiya loolu waxoon nañ la ne képp ko wax loolu def def le bu rërërërëy la wax la def te waxoon nañ la ne al imaamu ibnul qayyim ci azzaad mu ngi ko doon junju aji wax joo jële dinañ wax mooy kan waaye ngandum def def le bu rërërërëy la ndax ramul riwaaye yi amul benn bu ci wax ne yonent bi saa salaam loolu dawoo def saraaxatan xanaa lu mu déduire ci xadiis boo xam ne seydna Muawiya radiyallahu anhu lañ ko jële këne moom daal dinay wat yonent bi alayhi salaam ci al-ashr te am riwaaye bu ne ci xajjatul wadaa la léegi nag loolu moom mooy li nga xam ne moo ko yóbbee ci aji wax joo jële wax joo jële waaye loolu mooy li nga xamante ne ni euh, dëgërul benn yoon dëgërul benn yoon ndax dinañ gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ana moo koy wat bu demee Makka bay jeexal ajam gi ana kan moo koy wat ak karaw ga lay demee inchaa allahu taala mu am beneen mbooloo ñu ne déedéet yonent bi aleyhi salaatu salaam ni mu defoon la def mooy dafa yéene yéene bu général waaw yéene bu général la général la yéene waaye nag hein waaye nag yéenewul benn ci yi mooy tànnul woon nii ifraat nii tamattu nii qiraan mbooloo mu mujj mi nag hein ñoom ñu ne no affaire bi lenn la mooy xiraan la def waaw mooy dafa boole li nga xamante ni mooy aj ak umra daf leen a boole muy tamattu muy li nga xamante ne ni mooy tamattu léegi nag euh, ginnaaw ba nga xam ne kon ci lañu gis lii léegi am na benn affaire tey lañ waroon Euh, xool insha allah ana kan wax yi yépp ana ban moo ci gina dëgër insha allahu waaw waaye balaa boobu waxoon nañ dañuy wax waa kan moo wax wax yi hmm? mais ana kan moo wax wax yi nii kan kan ak kan la ba ñu man cee def ay tur dañ naan la Ah. dañu naan la aji wax yi ñi wax ifraat kene yonent na lay saasaam ifraat la la ihlaaloon loolu mooy majorité mooy mooy mooy kii nu mu euh, euh, li siiw ci ngiiru imaamu Maalik mooy kenn yonent mi aleyhi salaam mooy jumhuuru maalikee yi en tout cas li siiw ci mooy ne ifraad la ak Shaafi'i yi ñoom itam fi haadayni al-madhhabayni ah anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa bil hajji wahdahu kon ñi kon jàppal kon mooy li siiw ci mazhabu imaamu Malik ak li siiw ci mazhabu imaam Shafi'i rahmatullah alayhi mooy ne ñoom ñoom ñoo wax wax jooju mooy doon premier wax léegi nga ne waaw léegi tamatoo nag ñu ne woon tamattu ñu ne la waxoon nañ la al imaam ibnu Qudaama al Hanbaliyu muwaffaqud diin rahmatullahi alayhi borom al moom moo ne woon tamaton bu bu bu jagoo mooy bokkul ak tamaton n'importe quel de new n'importe quel tamaton moom moo waxoon wax jooju al imaam Qudama kat ta kiñ la wax sànq te doon junj naan képp ko wax wax jooju eh, mooy def def le ju rëy rëy la def kenn yonent mi alayhi salaatu dafa pare ci aj gi dafa def umra ba pare ba génn ci comme saxaabaat yi après mu door a def lële kooku alqaadi abu ya'la alhambali moom moo wax loolu comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam ibnul qayyim alhambali yi daal di nettalee ci zaadul ma'aad waaw moom moo wax lool waaye loolu def def léegi mu des ana ñan ñoo wax ne affaire bi euh, lële nag moom mooy itlaq bi loolu <laughs> euh, lu ñuy jëlee la ci al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi waaye wérul ci moom comme ni al imaam al hafiz ibn Kathir rahmatullah alayhi daal di wax mu ne waqad hukiya an ash-Shafi'i ne bii sax non seulement moom la yonent ma lay saar saam def waaye sax moo gën. waaye mu ne illaa annahu qawlun da'if waaye lii nag wax la joo xam ne ju feebal la waaw wax la ju feebal la xam nga waxoon nañ la boo fàttale ko ba ñu doon gis euh, dalilu ñooñu ñu ne bon la mooy topp da woon benn mutlaq dafa def ihlaal boo xam ne mutlaq la tànnul benn ci façon aj yi doon xaal dogalub yàlla buur yàlla wàcce dara wax ko defal lii xam nga waxoon nañ leen imaam Shafi'i ci musnadam bi bokk na ci ñu solo xadiis bi nga xam ne ci la ñoom ñu di sukkandikoo muy atharu imaam at-Taw imaam Tawus athar bi bu imaam Tawus waaye loolu noonu ah, dëgërul noonu comme li al imaam këne moo tax loolu dañ koy nettali ci imaam Shafi'i bi ah, rahmatullahi alayhi waaye du lu fa moom te tamit loolu ay taalibeem dañoo jàpp loolu sax waaw waaw bekk bokk na ci waxam yi mais loolu nekkul nekkul li nga xam ne mooy li dëgër waaw parce que euh, moom euh, imaam Shafi'i à vrai dire da koo wax sax moom dafa wax affaire bi mais loolu du bu mooy li dëgër liñ liñ mujj jàpp ci moom waaw parce que boo demee ci kitaabu ixtilaaful xadiis moom imaam ash-Shafi'i ci boppam moo yaxal ne wa sabata annahu sallallahu alayhi wa sallam xaraja yantadiru al-qadaa fa nazala alayhi al-qadaa'u wa huwa ma bayna as-Safaa wal Marwa voilà moom moo yaxal loolu mais loolu nag mooy par exemple Shafi'i yi ñoom lii jàppuñu ko te imaam Shafi'i dañuy jël yeneen wax yu wute yi bii nag bokk na ci nga xam ne euh, mooy boroom xam-xam yi surtout ñoom seen ngir dëgëraluñ ko ci waxam yi voilà léegi kon nag mu des ana léegi ñu mujj xiraan moo ku ko wax ñu ne la xiraan moom mooy xanafiya yi ak al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal voilà xanafiya yi ñoom moom dañ ne yonent na lay saa la def ahal la moom li mu ilaal mooy bil xiraani waaw mooy xajjatan wa umra te al ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal moom loolu la d'accord xam nga sànq maa naan Shafi'i yi ak Maliki yi li siiw ci ñoom mais am na ci ñoom ñoo xam ne dañu ne é yonent bi aleyhi salaam comme li xanafiye yi wax ak imaam ahmad ñun loolu lañu wax ah lañu wax mooy loolu lañu wax mooy ne xiraan la def <laughs> kon léegi ifraat léegi nañu récapituler ifraat ma li siiw ci giiru imaamu Maalik ak imaamu Shaafi'i ah tamaton ñi doon wax tamaton al qaadi Abu Ya'la mooy tamaton bi ñu xam mais loolu moom sincèrement dara dëgëru ci beneen tamaton xaas bi kii doon wax al imam ibn Qudama que ne yonent ma sa sa certes tamaton la def kaana mutamatti'an waaye ba mu waree génn ci umra ji avant ba xalaalaat duggaat ci aj moom defu ko parce que had yu yi ñoroon loolu al imam ibn Qudama ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ne mutlaq la imam ash-Shafi'i ci boppam moo ko yaxal mais wax jooju du wax joo xam ne ju dëgër la fa fa fa ay ñoñam ci ñi jàpp mais ci waxam yi la quand léegi ñi nga xam ne ñoo ne xiraan la mooy xanafiye yi ak imaamu ahmad ak presque ngiiram waaw <laughs> mais ngiiram gis nañ seen léegi denn ci taalibeen yi nga xam ne ñu ñu mujj ñi nga xam ne vraiment ay dañu mujj nekk référence ci seen ci ngiiram muy al imaam ibnu Qudaama al-Maqdisiyu rahmatullah alayhi gis nañ ne moom moom tamattoon la demee même bu dee ne gis naa ko mel na imaam Ibnul Qayyim di jéem di ko jéem layal naan xam naa lii moo tax bon pour ne amaana moom li ko yóbbee ci loolu parce que mooy masala bi ñu war a gis après bii buñ paree ci nootal xam nga pare nañ masala bi pare nañ ci mais nootal bi rek a des ana kan moo gën a dëgër lu wax ci ñeenti wax yi ak lan moo tax. looloo ñu dese sinon après wax nañ la dinañ gis masalaam mais ñetti façon aj yi est-ce que loolu sax possible na ba léegi nit di ko def mooy est-ce que man bu ma aj yi mën naa ñëw tànn ci yooyu benn est-ce que mën naa nekk loolu benn affaire la deuxièmement mooy ñetti yooyu ana ban moo ci gën ana ban moo ci gën léegi nag ci masalam ana ban moo ci gën foofu noonu la imaam Ibnul Qayyim naan amaana moom al imaam Ibnu Qudaama li tax moom mu wax loolu rahmatullahi alayhi mooy lim gis imaamu Ahmad parce que bu ñuy gis masala boobu dinañ gis ne imaamu Ahmad moom dafa jàpp ne tamattu moo gën même bu dee ne moom dana yonent bi alayhi salaam li dëgër fi moom waxam ni li ci gën a dëgër dana yonent saa salaam moom xiraan la def waaw mais nag loo am na lu ñu la ci junjaloon entre li mu def ak li mu mébét foofu la wax ji nekk foofu la wax ji nekk loolu moo tax nga gis ñii ne lii la def waaye nag pour ñi ci des léegi nii lii moo gën lu wuteeg la yonent sallallahu alayhi wasallam defoon mais sauf que moom loolu la woon bu doon mooy liñ naan bu démbuloon tey <laughs> waaw la wastaqbaltu min amri mastadbart mooy dinañ ko gis insha allah ah Euh, euh, liñ naan bu démb doon tay de konoon ma defoon lële lu wuteeg li ma def tay kon ñu ne loolu daa fekk ni mu gën la mais kantaa li mu def moom mooy xiraat loolu la imaamu ahmad ak ngiiram daanaka moom loolu mooy ngiiru xambal yi euh, mu des ñu mel ni ay imaam yi nga xam ne ak ñoom alqaadi abu Ya'la da alqaadi abu Ya'la moom xambali la xambali la moom it mais moom moom moom dane tamattu normal bi la def mais waxam jooju noonu dëgërul euh, léegi ginnaaw lii lépp ana ban ginnaaw biñ gisee ci jataay yi weesu walillaahil hamdu wal minna ana ban moo gën a dëgër ci wax est-ce que moo moo gën a dëgër ñu ne ifraat wala ñu ne tamattu la def wala ñu ne mutlaq la def wala xiraat dañ naan la naqulu walillahi alhamdu wal minna ci moom lañuy dellu moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ñaan mu jàppale nu ci mbir mi dañu naan wallahu ta'ala a'lam li nga xam ne moo gën a dëgër mooy wax bu mujj bi mooy ñi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama qiraan la def mooy ne dafa boole aj ak umra loolu la talbiya mooy loolu la ihlaal suñu laaj ba kon bi ma ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dañ naan inshaa allahu taala li nga xam ne moom la ihlaal moom alayhi salaatu salaam keroog ba muy aj mooy ahalla ahalla bi xajjatin wa umra waaw mooy dafa ihlaal aj ak umra la boole waaw ah. léegi ana moo tax nga dëgëral affaire boobu na ne dañ naan la premièrement hmm premièrement mooy seen dalil yi mooy dalil yi mooy dalil yi ñi nga xam ne daanaka bu ñu recenser ñoom li ñu indi mooy li ci des bariwoon na lool parce que waxoon nañ la ne ñaata nombre saxaaba yi nga xamante ni nii rahma radiyallahu ta'ala anhum ñoo ko soloo jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy disset sept saxaaba yoo xam ne loolu day wane ne lii moom qad rawahu mutawaatiran mooy ajuk yonent bi alayhi salaam que ne xiraan la def loolu mutawaatir la mooy mutawaatiran boo boolee ak jigéen ñi yépp ñi ko nettali surtout Seydina Anas moom ñi ko jële ci moom moom mutawaatir la moom seize personnes jële nañ ko ci moom yeneen ci wàllu saa saam dix-sept saxaaba jële ko ci moom loolu benn la en plus mooy ci dalil yooyu li ñuy wan ne affaire bi parce que ñaar ifrat dëgg la gis nga saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoo solo euh, li jëm ci wàllu ifrat bi mooy Sayyidatu Aïsha seydna abdullah ibn umar ak seydna abdullah ibn abbas hein seydna abdullah ibn abbas mooy ñooñu ñoo soloo loolu hein ak seydna jaabir voilà ak seydna jaabir ñeenti saxaaba la muy sayyidatu aïsha hein ak seydna abdullah ibn umar ak seydna abdullah ibn abbas ak seydna jaabir radiyallahu anhuma ta ñii nii nañ ci ñoom que ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ah mais def xiraan la def <laughs> loolu mooy wax ji loolu mooy wax ji gisoon nañ Sayyidatu Aïsha bi ñuy wax affaire xiraan bi du moom ci boppam jël wax nañ la xadiis yi nga xam ne moom ci boppam moo ne yonent ma aleyhi salaatu wa salaam dafa boole aj ak umra lu gisoon nañ ko ci jataay bii weesu hein mu ne xam nga bokkoon na ci eh, moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi mu naan bi mu naan yonent bi aleyhi salaatu wa dafa wax fi bu dane xaraj naa muy xadiis sayyidina Urwa bu jële ci sayyidatu Aisha mu ne xaraj naa ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fii hajjatil wadaa bii nii sax xaalis bii nii bokkul woon ci ñu parce que waxtu yi dañ ne woon waa Qiraan yéen yem leen fi parce que quand même euh, comme ñëpp rek dañ leen sant ngeen tibb ci ci ci ci seen dalil yi sinon lépp moom mënu ngeen koo indi mais bii nii ñu ne xoolal lii Sayyidatu Aïsha dañ ne dañu génn ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hajjatul wadaa fa ahlalna bi umrah ñu daal ihlaal ci umra fa summa qaala an-nabi yonent mi alayhi salaatu salaam man kaana ma'ahu hadyun falyuhilla bil hajji ma'a al-umra summa laa yaxillu hatta yaxilla minhumaa jamii'an nee eh, bi ñu defee ihlaal umra après yonent mi alayhi salaatu salaam ne képp koo xam ne indaale kooku na ihlaal na def ihlaal ne labbayka allahumma bi hajjin maa umra boole ko umra loolu loolu mooy xiraan bi summa te ginnaaw gi laa yaxillu xatta yaxilla minhuma jami'an te après nag du génn ci ajam gi lu dul ci ci umra yi ak aj bi lu dul moom mu pare ci dëy yépp waaw kon mu loolu mooy xiraan te xadiis boobu nga ne mais yow attention te xadis bi dañ koo soxlawaat dinañ ko gën a gis buñ àggee Makka ak Sayyidatu Aïsha buy nettali après étape étape yi laata muy àgg Makka ca sarifat yooyu dinañ ci gi xadis bi dinañ ko gisaat ñu ne la xadis bi muttafaqun alayhi la al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj yi rahmatullahi alayhi maa ñoom ñoo ko solo ñu ne la xoola kon mooy dañu loolu c'est juste pour wax la ne te euh, imaam Ibnu Umar jëlee nañ ci moom mu moom. ba mu ñëwee def euh, ne day day day aj umra ba pare ba mu paree dane lii la yonent bi alayhi salaam def Seydina Abdullah ibn Umar ci boppam kanta Mawlana Ibn Abbas moom ci boppam nee na yonent bi alayhi salaam dafa dafa dafa dafa umra ñeenti umra benn bi war rabi'atu bu mujj ba allati ma hajjati bi ànd ak kon kay kon kooku mooy leer na ni kon mooy yéen waa ifraat te ne moom kese la def loolu moom bu ñu jàppoon bu ñu jàppoon hein bu ñu jàppoon sax ne voilà parce que waaye Fra dañ naan la ah non yow sa xadiis yi ñun itam du du du tuddoon na suñuy xadiis yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ne xaj yonent bi alayhi salaam aj kese la la la la la la la ñu ne la waaw ñu ne léegi jàpp nañ jàpp leen kon. parce que ad ad al adilla inna dalilay ah wala al adilla bu dee ne ida taaradat bu ñu opposé mooy ne yow dañoo mooy benn saxaaba lañ jële ay wax yu wute yoo xam ne ci dëgëraay ñoo tolloo voilà ñi yoon di saxiixay ni yoon di saxiixay ay wax léegi mooy nañ ko jàppe foofu rek parce que même buñ duggaatee ba ci biir ba ci biir am na yeneen wax mais pour ne pas muy gën a mooy na mooy dalil yi bu dee dafa am dalil yoo xam ne loolu lañ naan it ittirab ittirab loolu dafa bokk ci façon yi ñuy tarjixe mooy yow da nga am dalil bu dëgër këcc am dalil bu dëgër këcc waaye nag ku nekk côté bii di argumenter bii sauf que bii daa contraire ak beneen bi kii di bi kii di bi ni ñuy def dañ naan finalement ñaari dalil yi dañoo def ittirab dafa am kon dañoo mbëkkante waaw tasaaqatat dañuy wadd mooy dalil yooyu dañuy mujj comme que ittirab dugg na kon ñoom taaradat wa tasaaqatat kon nañu nañu jàpp ne <laughs> kon ni ni mu dëgëre ci côté ifrat noonu la dëgëre ci côté xiraan te comme la léegi kon que dañuy annulé wante aywa nañ annulé mooy dañuy mbëkkante bu ñu nee tuy bu nekk ne tuy sa morom dañuy annulante léegi dañ naan léegi considérer leen que ne ñeenti saxaaba yooyu ñu la wax ne ñoom ñoo solo ifraat soloo nañ ci ñoom xiraat mooy yéen ifraat manu jël ne kon suñu wax féete kaw ñu ni tam manuñu tegoo ci waxu saxaaba yooyu rek ne ñu ni suñu wax féete kaw parce que yéen itam même ci saxaaba yooyu jëlee ñeen ci ñoom lu wute xiraan ñu ne waaw te ñun non dañu leen dañoo d'accord ak yéen ci façon wax boobu waaye ñun sax d'accorduñ ne ñoom loolu am na am na contradiction ci entre ifraat bi bi ñu jëlee ci ñoom ak xiraan bi ñu jëlee ci ñoom muy saxaaba yooyu radiyallahu waaye pour ne pas plus euh, s'attarder ci lii pour ñu mën a avancer ni ñuy def mooy kon day bëkkante. voilà dañuy annulé wante waaw force plus plus lañu mënuñoo ànd ñu mbëkkante mu jeex mais léegi dañ naan la waaw bu dee ñooñu moom mbiri daanu na ci ñoom <laughs> ci ñaari côté yëpp kon mooy yéen waa ifraat manu ngeen cee tegtalu ñun waa xiraan it manu ngeen cee tegtalu waaye léegi xadiisu ñu ci des nag <laughs> ah, saxaaba yeneen ñi ci des nag bul fàtte ne bés seet saxaaba lañ am bind ci kaat yi yéen bind leen ci kaat yii rek waaw bind leen ci kaat yi luy des kon ñun treize quatorze quinze seize dix-sept treize saxaaba des nañ te parmi eux parmi eux amirul mu'minin Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ah Seydina Ousmane mi nga xam ne moo moo confirmé li Seydina Ali wax bi ne ko est ce xam nga ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam boole na aj ak umra mu ne ko naam waaye boobu dañoo newoon ci insécurité wala beneen bi mu ne ko lii sama ijtihaad la ah kon gis nga sa mooy saxaaba treize yi des donc trois trois xulafaa raashidun ñoo xam ne ñoom jëlee nañ ci ñoom ñu dëggal ne yonent bi saa saam xeeraan la def Seydina Ali ci boppam ba mu gisee Seydina Usmaan bi lii dafa jóg ne labbayka allahumma bi hajjin wa umra de daal di leen boole ne man duma bàyyi jëfu yonent bi saa saam ndax sa ijtihaad yow Seydina Usmaan waaw mooy ku nekk mujtahid la Seydina Usmaan gis na ne te ñoom wax nañ la li taxoon ñu ko doon wax. ñu doon doxale noonu mook Seydina Omar dañoo jàppoon ngir nit ñi bari lu ñuy ñëw ci Kaaba gi waaw sinon buñ defee ne ñépp di def fanoo xiraan wala tamatoo ci benn voyage mooy yeneen saison yi yeneen mois yi presque Kaaba gi kon nit ñi mën nañ fii ba a jógee ci gox yi di fi ñëw ñoom nag ñu bëggoon ndax bari ñëw ci néegub yàlla bi so am solo bu am solo ci ngëm yàllaay nit ki ak tamit dundal wa man yu'azzim sha'a'ir Allah loolu dafa bokk min taqwal xuluub ñoom ñu bëgg nag nit ñi di ko def voyage yu bari ak ñëw voyage ngir ak kese ñëwaat voyage at ngir umra kese mais amul kenn ci ñoom ku ne lii yonent bale saa saam defu ko gis nga Seydina Omar lan la wax waa ji asuba yi bi ko gaa yi naan ko kii de moo gën a réer mbaamu këram mu ñëw waxoo Seydina Omar dem ŋàññeen ba pare na ko yow moom gindi nañ la ci sa su sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñun ñi ànd ak ñun trois xalif xalif xalifa xulafa rashidun ñoom Seydina Abu Talha ñoom al-Hirmas ibn nga xam ne moom al-Hirmas da ne man maa man dama ànd ak sama baay sama baay laa àndal radiyallahu anhu ma ma dégg yonent bi sallallahu alayhi wa mu naan ah moom ma dégg ko. mu naan moom yonent bi aleyhi salaatu salaam labbayka bi hajjatin wa umratin ma'ak te hadith boobu ala sharti as-sunan la waaw al imaamu ahmad moo ko solo al hirmas ibn ziyad al bahili mu ne man maa dégg yonent dama ànd ak kuntu radifa abi fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala ba'irin wa huwa yaqul labbayka bi hajjatin wa umratin ma nee na man sama baay damaa damaa supporté woon ñoo ne woon ci mim géléem gi ma gis yonent bi sallallahu mu nekk ci kaw géléemam naan labbayka bi hajjatin wa umratin ma waaw bu tax xadiis la bu wér wa huwa fii musnad imaamu ahmad mu ne maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii la Seydina Anas wax bi ma dégg ko ma labbayka laahum labbayka bi hajjatin wa umra boole leen loolu mooy xeral kon mooy bu ñu jëlee duur noonu yéen mooy lii waa ifraat dañuy waxal d'abord parce dañuy jël par kenn kenn waaw par kenn kenn waa ifraat yéen lii lañ leen di mooy manoon nañoo dugg nag yéen feneen manoon nañoo dugg ak yéen feneen ah mais c'est pour économiser notre temps parce que am na ñetti ñu des non ñaar ñu des ñoo xam ne war nañ leen a tontu looloo tax waaye sinon ñun dañoo d'accordul sax ne saxaaba yooyu noonu radiyallahu anhum ñoom sayyidatu Aïsha yii nii ifraat bi ñu wax ne yonent ci mane saab la def ñun am na wala am na ci ñu déedéet affaire bi ifraat lool mooy li nga xamante ne nii mooy ci jëf yi waaye loolu lépp day compliqué parce que am na yoo xam ne da ñoom dañ ne dafa ne lii la talbiya quoi mooy lu mu wax la mais wax ji mooy nañu dem ca cëppaandaw ga mu gaaw mooy ne comme que yi yëpp am doole dañuy annuler wante mbëkkante ittirab am yooyu daanu les yu ñeneen ñi manu la daanu waaw saxaaba yi ci des manu la daanoo noonu <coughs> daanoo noonu <coughs> te kenn manu la wax dañ surtout ñi nga xam ne ñaan ay loo non loolu dañ koo nasaxal Seydina Ali def ko nga naan la te moo mooy kat quatrième xalifa te li mu wax Seydina Usmaan ne ko du ma ko bàyyi ndax sa ijtihaadu bopp lu ma gis li yonent mi alayhi salaatu salaam def te xadiis mu ngi ci saxiix xay muy xadiis bi nga xam ne moom lañ la waxoon ne Seydina Ali ibn al-Husayn ibn Abi Taalib di Zaynul Aabidiin moo ko nettali jële ko ci ki nga xam ne mooy Marwaan ibn al-Hakam mu ne maa fekkee Seydina Usmaan ak Seydina Ali ñuy wax ci wàllu kii bi say affaire umra qiraan ak ak ak ak ak ñëre ci aj gi Seydina Ali na ko lan moo tax nga bëgg tere loo xam ne yow xam nga ne yonent bi saa saam def na ko mooy loolu kon mooy ba ba mu gisee loolu après Seydina Ali daal di jóg ba mu gisee ne Seydina Usmaan daal moom leer gis mu ne labbayka allahumma bi hajjatin wa umra waaw ne duma bàyyi li yonent bi saa saam def ndax sa ittihaadu bopp kon loolu benn affaire la gis nga kon nag mooy yeneen riwaaya yi comme que yeneen yeneen riwaaya yi jële ci yeneen saxaaba yi mais yooyu contradictoire waaw waaw contradictoire kon yéen waa waa kii ifraad yéen ci gàttal loolu la ñuy wax léegi nag ñi nga xam ne ñooy jàppale ifraad ku mel ni ñoom al al bayhaqi même xataa ñoom al al qaadi iyaad ak euh, mooy yi ñuy wax sincèrement boo ko da nga koy dégg rek xam ne lii moom moo tax euh, même al imaam al xaafid xajar ci al euh, <laughs> ak yenn wax yoo xam ne da ko toxale ci al imaam al shaafi'i yu yoo xam ne day dëgëral côté ifraad bi mais. moom al imaam al xaafid al shaafi'i rahmatullah alayhi ak surtout waxu euh, ñoom imaam al bayhaqi bi ma ëndee mbir yi dane wala yaxfa fi hadhihi al min al ta'assuf waaw mooy yenn yi nga yi nga xam ne moom la ñuy euh, lay yooyu mooy sincèrement da gis ne lii dafa desee lëndu lool sax lool lool lool euh, ba moo tax euh, ku mel ni al imaam al-Hafiz Ibn Kathir mu ne mu ne bi muy wax ci riwaaye yi nga xam ne Seyna Anas parce que Seyna Anas radiyallahu anhu moom mutawaatir la moom moom moom ñi ko jële ci moom dafa ñi ko jële ci ñoom dañoo baree baree baree baree baree baree baree baree bari ak na ko noonu al imaam al-Bazzaari fexe na di ta'wil affaire yi mais yooyu yëpp da ngay gis ne <laughs> imaam al-Hafiz Ibn euh, <laughs> euh, Kathir <laughs> bi mu naan bi mu naan euh, euh, imaam al-Bayhaqi de bi mu indee yoon yii ah wa aw wa qad awrada al-Haafiz al-Bayhaqi <coughs> ba'da haadhihi turuq an Anas ibn Maalik thumma shara'a yuhallilu yu'allilu dhaalika bi kalaamin fiihi nadar wa haasiluhu annahu qaala wal-ishtibaah waqa'a li Anas laa liman duunahu wa yahtamilu an yakuuna sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yu'allimu ghayrahu ah kayfa yuhillu bil qiraani laa annahu yuhillu bihima an nafsihi wallaahu a'lam ah al imaam al-Haafiz Ibn Kathir mu ne imaam mooy bi mu ëndee ci al bidaaya wan nihaaya dalil yi nga xam ne ñooy wan ne qiraan lay te ko ci Seydina Anas mu ne al imaam al-Haafiz bayhaqi de indi lenn ci yoon yi ba pare nag mu commencé jaar ci Seydina Anas nee na après bi mu ko indee mu commencé nag di leen euh, euh, kii quoi commencé daal di ut ne wax yii bon riwaaye yii am na nuñ koy déggee yoo xam ne daal daanaka ni mu ñëwee noonu mbir mi day mujj déformé wu. ah mu ne di ci wax di ci interpréter wax joo xam ne di indi wax joo xam ne akab waay lees ciy seet da cee mel lool waay <laughs> waaw mu ne moom daal euh, en gros. ah mooy moom daal fi mujje mooy euh, bon amaana daal Seydina Anas moom moo def def le daa dégg yonent bi aleyhi salaam di jàngal am ku muy jàngal naka lay defe xiraan naan labbay danga naan labbayk allahumma bi hajjatin wa umra moom mu jàpp ne yonent saa salaam koy wax mais xam nga ne lii lii moom <laughs> lii moom mooy yow gis nañ gis nañ riwaay yi weesu Seydina Anas nee na man maa nekk ci gëleemu Seydina Abu Talha bàyyi jiit mu supporté ko tànkam di laal tànk yonent ma lay sànsaam ma dégg yonent ma lay sànsaam naan labbayka allahumma bi hajjatin wa umra bi hajjin wa umra kooku nan nga mën a waxee daa dégg muy jàngal keneen <laughs> mooy moo la <laughs> moo la <laughs> al imaam al hafiz Ibn Kathir ne wax dëgg yàlla moom seen wax yi waroon nañ koo mën a téye <laughs> waroon nañ koo rek li doon gën daal <coughs> mooy mu bañoon koo wax <laughs> mu ne Imaam al-Bayhaqi hmm, lii nii muy wax li gënoon mooy mu mu bañoon a wax waxam ji waaw wa rubbama annahu kaana tarku hadha al-kalaami awlaa minhu xam nga ne moos <laughs> bàyyi woon waxam ji mooy li gënoon a yey ci moom waaw parce que non naka lay fexe di juumloo ab saxaaba boo xam ne ci li mu dégg man maa dégg tabu bu doon sax benn benn benn benn benn taalibee mu ko jële ci moom mais Seydina Anas déggoo mais <coughs> Bakr ibn Abdillah na man ba ma ko Seydina Anas <coughs> ba ma déggee mu naan yonent dafa def xiraan dafa boole euh, umra ba muy ihlal man daf ma jaaxal ma dem wax bi ma kii ma wax ko Abdullah ibn Umar mu ne noo bi xajjin la def loolu moo tax sànq ma ne ñi naan bon même euh, waa xiraan ñi naan bon ñun d'accorduñ ne bon am na ñu koy wax naan d'accorduñ ne ifraad boobu saxaaba yooyu wax loolu mooy ifraadul amal mooy jëf ji nga xam ne mooy jëf xam nga xiraan jëfu umra yi day dugg ci biir jëf ak aj yi ku ku seetluwul doo xam ne tii nii day xiraan da foog ne ifraad la def ñu ne ñoom am nañu ne loolu la mais da ngay gis ni hadis boobu bu Bakr ibn a ne non non ndax Mawlaana Noomar dañ ne yonent saa salaam moom moom ahal la bi xaj kon loolu leer na mooy labbayka Allaahumma bi xaj moo tax foofu dugguñu fi fi ñu dugg mooy li gaaw xadiis yi dëgër na yii dëgër na te dañoo opposé ku ci nekk jëlee nañ ci yow lu contraire ak loolu léegi mbëkkante nañ dóorante nañ annulé wante nañ léegi nañ dem ci ñi ci des ñi ci des nag kenn wuutewu ci ci ñoom waaw kër a def nañ ko léegi mooy ndaka ngay juumloo ab saxaaba radiyallahu jàpp ne moom moo dégg keneen muy jàngal keneen moom mu foog ne loolu lo ci la parce que rek bi déedéet <coughs> non Seydina Anas keroog bi ko Bakr Abdullah nee man bi ma waxee lool Seydina <coughs> bi mu waxee lool moom Seydina Anas affaire bi jaaxal ma ma wax ko Seydina Mawlana Omar mu ne non non non bi hajj Seydina kat lan lan lan lan la Anas wax dane maar dañoo yaakaaroon na ñun ay ay ay <coughs> ay ay ay ay ay gone lañ hein maa taxut doonaa yéen daal ñii daal yaakaaruñu woon ne ñun illaa subyaanan ke nay xale la te bon à vrai dire sax Seydina Abdallah ibn Umar lim magi Seydina Anas bariwul matul deux ans parce que naa Anas jamono yii nii xam nga Seydina Anas bi yonent bi alei satu salaam di gàddaay ci dix ans la am kon mooy jamono gii ñu ngi ci dixième année bi vingt ans am Seydina Abdullah ibn Umar côté mu ngi woon ci vingtaine yi moo ko magoon nag mais li mu ko magee bariwul ah mu ne Seydina Anas ne ndax dangeen jàppoon ne ñun ay gone lañ sami'tu man maa dégg Rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mun labbayka umratan wa hajjan waaw te hadith mu ngi ci saxiixay ni ah kon loolu kook nan lañ ko mën a jumlu maa dégg <laughs> te bañ ko ko waxee xam nga waxu imaamal mooy dañ naan imaamal Bayhaqi waxam ji mu wax dañ naan ko imaam Seyna Anas rapporté nañ ko ne ko am na ku ne amaana yow dangaa juum parce que le fekk mu ne non non non Seyna Mawlaana Umar ne bi xaj te Mawlaana Umar ci boppam jëlee nañ ci moom mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na lii boo leen ayak umra ah kon nag affaire baa ko kon mooy ñun côté boobu daal daaneel nañ léegi kon loolu mooy li gën a dëgër insha allah yéen côté ifraat nañ yem noonu. yeneen saxaaba yi moom liñ jële ci ñoom lu leer nañ ñi lañ jële ci ñoom te mbir yi mbëkkante wuñ opposé wuñ ci ñoom waaw te seen bariwaay ñoom ñépp nekk udul nekk ci hadith yu sax yu sahih yu wér nekk yi nekk ci saxiixayni yi nekk ci musnadu imaamu ahmad yi mooy yooyu dañuy gën a dëgëralati waaw kon nag loolu benn affaire la Eh, mu des mu des parce que loolu loolu booy wane parce que vraiment dañoo bañ a gën bañ a yàggal noonu mais à vrai dire Mawlaana Ibn Umar ci boppam moom bi mu saxalee ne yonent bi sallallahu alayhi def na umra parce que ñenn ñi leen lañ wax dañ ne waaw dañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy débuté dañ bi muy tàmbali labbayka allahumma bi hajj waaye wax na la allahumma bi hajjin wa umra te looloo tax moom bi mu ko defee dane yonent mi alei satu salaam lii la def waaw dafa boole aj ak umra te keroog wax nañ la fi xadiis keroog bii passé bi ko bi bi ko ñoom mujaahid parce que bi bi nekk sax yi euh, euh, euh, Seydina Urwa mujaahid neen dama ak Seydina Urwa dañoo dugg ci jumaa ji muy jàkkaay Medina bu yonent bi sallallahu alayhi ñu fekk Seydina Mawlana Muhammad a ngi toog am ñuy julli ñu dégg Sayyidatu Aïsha di soccu ci néegam ndax néegam ab rideau rek la woon ak jàkka ji moo séparé woon ak jàkka ji fekk temps yi yonent bi sa sam ñu ko denc néeg Sayyidatu Aïsha nee na maa ngi dégg Sayyidatu Aïsha di soccu ci néegam ñu laaj ko ci julli jii ñii di def mooy salaatu duha mun a bid'a ñu laaj ko ñaata yoon la yonent bi saa saa mu umra mu ne ñett benn bi ci rajab ah kii ne Sayyidatu Aïsha bi nee na biñ laaj ko bëgguñ ko woon ñun nee na ñoom bëgguñ ko woon wax lu contraire quoi contrarier voilà parce que léegi ci lañ bàyyi noonu après ñu laaj parce que benn bi Sayyidna Urwa da ne ko yaa ummataa. atasma'u ma yaqulu aba abdu abu abdurrahman Seydina <coughs> Urwa da ne dafa dafa dafa wax ca kaw comme que dégg na Sayyidatu ci ginnaaw kii bi ci néegam te néegam ak jàkka yee taxaloo mu naan ko ah yaay sama <laughs> ndax dégg na li Abu Abdurrahman mooy Mawlaana lu Umar wax mu ne ko lan la wax mu naan yonent nee na yonent sallallahu alayhi wasallam dafa umra ci Rajab mu ne ko ah yonent mi aleyhi salaatu salaam masula umra lu dul ne moom abu abdurrahman ànd na ak moom allah allah neewul toppul na topp na le waxu fi duus abu abdurrahman il day plané rek nawet da ko da ko reconnaître ngëneelam ne yonent bi de sallallahu alayhi wasallam masula umra lu dul moom moomu ànd na ak moom waaye nag masula umra ci rajab mois rajab masu koo def après gis nañ ci riwaaya ma Abu Dawud bi que ne ñeenti yoon ñetti yoon la umra bu wuteeg umra gi nga xam ne moom la boo booleeg ajam gi te Sayyidatu Aisha bokk na ci ñu soloo mu ne yonent mi alayhi salaam ahal bil hajj bam naan fa minna dañoo génn Medina fa minna man ahalla bi hajjin wa minna man ahalla bi umra wa minna man ahalla bi hajjin wa umra wa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi hajj moom ci boppam moo ne waaye nag yonent bi saa saa mu umra na te ñépp xam nañ ne umra gi day bàyyi deful comme li waa tamattu di wax defu ko te tamit am na beneen affaire li ñu la waxoon mooy ne ajul ba pare ba génn ci aj gi daal di umra loolu it amut amut. kenn riwaaya wu ko comme li imaam al-Hafiz Kathir na ko noonu moom la al imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah tamit daal di wax loolu moom kenn ko soloo kenn leer nañu ne tamattu bi ñu xam nii mooy umra ba pare nga pare ci ba génn ci xalaalaat dugg ci aj ji defu ko kon nag loolu mooy xireen même gi te loolu dinañ ñëw ci waa côté tabatton ñun ñu ngi ci waa ifraat kon ci gàttal lii lañuy mën a la ñuy tontu waa ifraat keneen yéen suñu wax moo gën a dëgër seen wax insha allahu taala léegi ñu ne léegi jàllal ci ñi ci des ñi nga xam ne dañ noon tamaton dañ naan ñooñu moom simple la ñoom gis nga ñoom seen xadiis yi ñu indi mooy xadiis yi nga xam ne ñun ñii waa Qiraan jëloon nañ leen mooy xadiis ñoom Seydina Imraan ibn Husayn ñoom ñooñu wax ay ay tamatana ak euh, zamanal Imraan def nañ motaatu euh, xaj yi ak yonent alayhi salaatu salaam alxuraan di wàcc kenn terewu ko mooy ne <laughs> Seydina Imraan ibnu Xuseyn Allah ah li mu doon wax Mutarrif li mu doon wax Mutarrif mu ne bim naan ko kaay ma wax la loo xam ne xam naa dina la jariñ comme ni mu nekk ci Sahih Imaam Muslim ah lii leeral ne tamattaanaa boobu noonu mu waxoon ne dañ koo def jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane ko inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad jamaa bayna xajjatihi wa umrati ci beneen bi nekk sax imaam muslim ah te biñ la wax léegi mu ngi ci sax imaam muslim mune ne lan mu ne ko anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam jamaa bayna xajjin wa umra loolu mooy waree ne kon Seydina Imraan ibnu Xuseyn mu doon tudde naan lan ne bi nekk ci saxiixayni mu naan tamattaana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thumma lam yanzil qur'aanun yuharrimuhu wa lam yanha anhu ne ñun def nañ mutaa mooy def nañ mutaa ci aj te waxoon nañ la saxaaba yi bu ñu naan mutaa ci aj dafa am ñoom jubluwuñ ci woon rek étymologie bi ñu xam léegi nii buñ ñu ne mu tamattu mooy lii dangay umra ba génn ci door a dugaat ak ñoom du lool kese lañ doon wax um, um, tamaton mooy ne xiraan dañ ko doon woowe tamaton te li wane mooy xadiis Seydina Imran bi waxoon nañ la xadiisu Seydina Abdallah eh, Sa'd ibn Abi Waqqas Abu Isxaaqa radiyallahu wane ne moom itam dim naan def nañ ko ñun def nañu lii tamaton te Muawiya wa huwa kaafirun fil ursh waaw te fekk Muawiya nekkub yéeféer nekk Makka lay wax Makka la ci jublu waaw waaw Makka fekk mu ne woon yéeféer da loolu waxoon nañ la que ne de toute façon lool moom leer na <laughs> leer na ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas benn yoon la ci jubluwul que ne mooy jamonoy aji parce que Seydina Muawiya yépp jullit la woon mais mooy zamanul xuday fële bo umratul qada te lim la bëggoon wax mooy ci weeru aj yi ndax zul qa'da la war ci lañu defee umra loolu mooy def umra ci weeru aj loolu rek saxaaba yi ko doon woor tamatu waaye xiraan dañ ko doon woowe tamatu comme ni nga xam ne noonu la ko Seydina Imran leerale ki nga xam ne mooy Mutarrif ah ibnu Abdillah voilà kon nag naan leen yéen moom <laughs> yéen nag seen tamattaanaa googu ak tamattaa rasulullah sayyidatuna Aïsha yooyu yépp lool la te sayyidatuna Aïsha ci boppam moom moo ne yonent bi alei ba mu defee umraam génnul ci umra ji te gis nañ sayyidatu ñu ne léegi nañ ñëw euh, seen xadiis bi ngeen jëlawoon sayyidatu Hafsa ah bint Umara radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ha mooy sayyidna euh, bim naan Euh, mu ngi saxeexay ni bi ko yeneen bi naan yeneen ma alei satu mais lan moo tax nit ñi génn ci seen umra gi te yow lam tahilla min umratik te génnoo ci sa umra gi bi naan ko inni labbattu ra'si wa qallattu hadi fala ahillu hatta anhara loolu leer nañu ne loolu moom jubluwu ci tamattu bee jubluwu ci tamattu boobu te loolu moom xam ngeen ko loolu parce que euh, bon yéen bu dee da ngeen ci waroon a génn non loolu mooy wax loolu yéen ñëpp d'accord ngeen ci bu doon lool kese mais tamattu normal da ngay da génn ci affaire te yéen nee ngeen moom ci boppam nee na defuma ko génnuma ci parce que xallatoo labbatu rasi wa xallatu hëni falaa xillu xatta kon nag affaire baa ngi noonu lee ah? kon loolu xam nañ ne yéen tamattu yéen loolu lañ ci xam kon te yi ñoom dañ naan tamatoo jublu ci xiraan xam nañ ne kon xiraan lay wax fii nii te yéen ñépp ñépp yéen d'accord ngeen ne ku indi gàtt yonent ma ne saa sam dane ku fi gàtt man saaqal hadiy ku kooku bu mu falaa yaxil hatta lu dul mu pare ci ajam loolu kay mooy xiraan mooy kon aj gi lay boole ku umra gi balaa pare ci umra gi aj gi jeex mais loolu du xeex loolu loolu mooy xiraat loolu mooy xiraat kanta tamattu xaas loolu saa loolu amul lieu d'être mooy waxu al imaam ibnu Qudaama mooy ne dañ naan ko loolu nga wax noonu nag loolu mooy jëmmi xiraat waaw waaw mooy jëmmi xiraat <laughs> mooy jëmmi xiraat ak jeeg umra ji nga boole nee na man fala duma duma du du dagan yi ma yi nga xam ne war naa dagan bu doon normalement koo tamattu pare naa ci sama umra kon damaa waroon a xalaal mais nag man du ko def hatta an xaral dul ma loj sama jëlee mi te loolu maa ngi koy def bu ma paree ci sama leer na ak li nga xam ne moom lañ leen xamee mooy tamat kon gis nañ ne dañ koy woowe umra boo def ci aj te lañ la waxoon mooy nit koo xam ne dafa umra ba pare daal di aj mais waxoon nañ la lii sax ginnaa yaatu mooy umra parce que dul xinda boobu mu doon wax moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu at moomu ñoom ajuñu umratul qada ba ñu ko defee ya accord Hudaybiya waxoon na leen dem leen ba déwén ca septième année ba bañ ñëwee umra si boobu kenn aju fa te pourtant nee na tamattaanaa ñun def nañ tamattu ak yonent bi alayhi salaam fekk Muawiya mii nii moom yéeféer la woon <laughs> kon kay affaire bi leer na qu'est-ce encore mooy affaire bi kon nag dafa nekk loo xamante ne nii lu clair la kon nag loolu leer na que ne yéen tamaton boobu nga dégg ngeen dégg ci sax hadith yi ñii di wax tubluuñu ci benn yoon te amaana sax al imaam Ibn Qudaama loolu la fale loolu la gis que ne lii moom de toute façon bokkul ak tamaton bi ñuy wax moom mais nag <laughs> euh, al al al imaam nee na damaa foog gis li gis imaamam muy imaam Ahmad rahmatullah alayhi ne euh, mooy yonent bi sallallahu alayhi wa mooy imaam Ahmadu al Ahmadu dane moom euh, Ibn Hanbal que mooy euh, bon mas'ala boobu mooy biñ la doon junj sànq te dinañ ci ñëw mooy le fait mu gis ne imaamam di imaam Ahmad rahmatullah alayhi da da dafa ne tamaton moo gën dafa ne tamaton moo gën nag mu ne xam naa loolu noonu ah bokk na ci li tax que moom mu ne ah, kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la def kon yonent bi alayhi salaatu salaam dafa def li nga xam ne mooy tamatoo waaye ñeenti mbir la de du loolu kese dane moom imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi rahmatullahi alayhi mu ne ala allahu Muhammad mu ne amaana abu muhammad kan mooy abu muhammad mooy al imaam ibnu qudaama mii lay wax ah mu ne amaana moom li tax mu wax lii mooy bi mu gisee imaamu ahmad ne tamattu moo gën mais itam mu gis ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mais euh, euh, euh, bon wara anna allah subhanahu wa ta'ala lam yakun li yaxtaara li rasuulihi illa al afdal kenn yonent bi aleyhi salaam bon buur yàlla moom du ko tànnal lu dul lu gën quoi ba pare waral ahadis qad jaat bi anna bi annahu tamatta mu gis tamit hadis yi nga xam ne mooy yi nga wax ne la ñooyu ñoom Imraan yi ne tamatta yu ñoom sayyidatu Hafsa yi sayyidatu Aisha yooyu naan tamatta ak sayyiduna euh, Sa'd ibn Abi Waqqas ak ñi ci des di wax tamatta Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne am naa loolu it bokk na ci li ko yóbbee ci wax ji ba pare mu gis mu gis beneen affaire surtout mu gis ne mais nag li ma ci jaaxal waaye malgré tout ça nag yonent ma lay saa saa mais moom bi mu am parce que bu ma nee umra bi bi nga xam ne étude moom lañu xam nii léegi ni ñu xamee umra loolu dox parce que yonent ma lay saa saa bi mu ajee ba pare génnul ci ak ji quoi non bi mu umra parewul ci umra gi ba génn ci kon nag mooy moo ra'a anna sarihatan fii annahu lam yaxil fa axada min hadhihi al muqaddimat al arba'a annahu tamattu'a tamattu tamattaa boo tamattuan xaasan lam yaxil min waaw ci kaw loolu ama yii yépp mu jàpp ci yii nii maan looloo ko poussé mu ne kon yeneen la tamaton la def waaye nag tamaton boo xam ne nag bu particulier la ndax génnul ca umra ja daf ko boole kon waa tamaton tontu nag leen ah te amit am na benn affaire bu ñu leen dox mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Omar nee man yonent bi aleyhi salaatu salaam ci waadul aqiiq la ne man Seydina ataani aatin min rabbi al-layla ataani laylata aatin min rabbi fa qaala mu ne ma mu ne dane dafa am benn ku ma dikkal aji dikkal dikkal na ma bàyyeekoo ko son borom ne ma salli fi hadha al mubaarak waqul umratan fii a waxal umra fii xajja jàpp nga ne eh, yonent mi alei satu salaam borom bi digal ko loolu defu ko def na ko kay te Seydina Anas nee man dégg naa ko ñeneen ñi wax ko Seydina Ali radiyallahu anhu ñu ñoom ñu wax loolu kon kay bi leer na quoi loolu lu ñu naroona kii la woon waaye ginnaaw loolu la lee léegi nag ñu ñëw ci waa mutlaq waa mutlaq moom daanaka jataay bee weesu tontu woon nañ leen mooy ne gis nga asaru imam bi al imam euh, Shafi'i bi ci Musnad bi jële ko ci Tawus dañ naan mu dee loolu moom simple na yantalirul qada yonente ma le sa sam xaar mooy waaw da ko doon xaar mais <laughs> Seydina Seydina Omar radiyallahu anhu wax nañu ne yonente ma le sa sam loolu nag ndigal loolu jot na ko ca bam ne waadil haqiq voilà ba mu génnee Medina fa mu njëkk a dal <laughs> à quelque kii foofale fi ñu ne nii mais foofu la ko jote woon xaarul ba nekk safa ak marwa waaw nekkul safa ak marwa xadiis mum sahih imam Buxaari rahmatullah alayhi ah ataani laylata aatin fa qaala mu rema min rabbi fa qaala salli mooy bi ñu doon wax sànq salli fi hadha al mubaarak wa qul tanawa umra fi hajja voilà kon kay mooy ndigal la ngeen doon wax ndigal la ngeen doon wax ñëw na umratan fii xajja wala umratun fii xajja ndigal li dañ naan yéen waaw moom loolu ndigal ngeen doon xam naa sûrement imam Tawus dafa gisul xadiis bi parce que bu ko gisoon manu la wax ni mu ngi xaar ndigal te gisoon ne ndigal li Seydina Omar nettali na ne ndigal li jot na ko te Seydina Mawlana Ibn Abbas moo ko jële ci moom kon affaire yi leer na quant xadiis Seydina Jaabir yi ngeen wax ibn Abdillah ne ahal la bil bil bi tawxid dañ naan la mais ahal la bi tawxid loolu tekkiwul ne loolu rek la wax te Seydina Jaabir wax nga gis nga bokkoon nañ saxaaba yi nga xam ne jëli nañ ci ñoom ñu ne yonent bi alei satu salaam ahal la bi xajji kese loolu it jëli nañ ko ci moom <laughs> waaw mooy xadiisam bu gudd bi kon dañ lay yow dañ naan la kon premièrement loolu noonu day wan ne kon yow loolu bu ci dégg ne moom Seydina Euh, Jaabir dafa wax ne ahalla bi tawhid loolu day tekki ne mooy deful woon benn ci waxul woon euh, euh, labbayka allahumma bi hajjin waxul labbayka bi umra waaw te nag lenn am na beneen affaire boo xam ne waa ifraat dama ko naroon a fàtte mooy ne ji nga xam ne mooy def mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy talbiya mooy ihlal mais il n'est pas obligé que tout le temps rek mu naan labbayka allahumma bi hajjatin wa umra labbayka allahumma bi hajjatin wa umra man na wax labbayka allahumma bi hajj après ba kiiwaat mu ne labbayka allahumma bi umra fekk tàmbaliwul fekk tàmbaliwul benn acte ci yoon bi yëpp man day wax lool loolu moo tax <coughs> gisoo bi ñuy gis yonent bi alei satu selaam ana fan la ihlaale yaa ngi fàttale ko xadiisu Xusayf ibn Abdurrahman ah eh, muy moom mi ko say imam ibn Sa'd jële xam nga moom moo taxee moo taxoon xadiis boobu wérul même bu dee ne imaam at at Tirmidhi nee na xasanul xari kii nii bu baax la waaye bu tumuraanke la te ci kaw loolu la imaam al-Hafiz Ibn Kathir moom tege kii wam at euh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi ci la teg ba ne moom noonu la boole affaire yi que ne bon affaire yi finalement. a bi alayhi salaam dafa ilaal ba mu jullee ba pare ilaal ci buntu jàkka ji ilaal ba mu yéegee euh, sharafal bayda loolu mooy ci loolu parce que ñun li ñu dëgëraloon mooy xadiis en tout cas bari ci boroom xam-xam yi am na nag ñoo xam ne nee nañ xasan la ka al imaam at-Tirmidhi te jëfu al imaam al-Hafiz Ibn Hajar day wane ne moom d'accord na ci tahsin boobu waaw léegi mooy liñ la bëgg a wax mooy du ne danaan labbayka allahumma bi hajjin rek noppi jeex na mooy man na ci yoon bi man nga koy wax man ngay wax loolu te loolu te te loolu moom moom imam al-Hafiz Ibn Kathir al euh, imam al-Hafiz Ibn Hajar dëgëral imam Ibn Qayyim avant moom loolu dëgëraloon boo demee ci azab moom loolu dëgëral keneen rentiment saasam dafa ihlaal fii ihlaal fii ihlaal fii ci jàkke ja ca buntu ja ca buntu jàkk ja ak ca saraful bayda mooy kon loolu mooy ne léegi leer na ne bi muy tàpp Seydina Anas nee na man moom lii gën a mu ne hajjatan wa umra léegi dañ naan ñi woon ñoom dañoo déggoon mu ne xajj ahalla bil xajj mooy loolu lañ dégg parce que bu naan labbayka allahumma bi xajj mën na wax labbayka allahumma bi xajj après mu ne labbayka allahumma bi xajjin wa umra ginnaaw ba mu ko tàmbalee ta leer nañu ne man moom loolu laa gëm ndax yonent bi alei satu salaam loolu la ñuy eh, moom la ñuy nadiinullaha ci loolu que ne yonent bi alei satu salaam bi Seydina Omar wax boroomam moo ko yónnee malaaka ne ko waxal lii loolu moom aw amuñu benn dut que ne loolu la wax te Seydina Anas nee nañu ma ne loolu la wax dégg naa ñeneen ñiw saxaaba yiñ la wax gis nga mbooloom niñ baree ñoom ñëpp ñu ne loolu tamit la wax ñoom Seydina Abu ak ñoom ñëpp Seydina Abu Qatada ñoom ñëpp Imraan ibn kon loolu waaw loolu léegi nag ñeneen ñi dañ naan yéen ñi ne ifrad dañ naan mais manoon na wax it labbayka allahumma bi hajj ñoom ñu dégg loolu tamit ne loolu la ifrad mais loolu la ihlaal mais ñoom ci seen bopp nee nañ jëlewaat nañ ci ñoom ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam def na dafa boole dafa defaale umra kon kay mooy xiraan baamu kon yéen waa itlaaq yéen moom kon seen euh, ahal la bi tawxid loolu moom tekkiwul ne loolu mooy la baykat mooy talbiya bi dinañ ci ñëw buñ paree fii dinañ ñëw ci talbiya parce que ihlaal façon talbiya la mooy xam nga mooy ihlaal wax nañ ihlaal mooy wax sa kaw wa yëkkati sa baat ca kaw mais fii li ci jublu mooy ci li nga yéene labbayka wuyu naa la allahuma buur yàlla bi xajjin ci aj wala bi xajjin wa umra wala bi umratin wa hajj wala bi umra kese mais talbiya yi loolu labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk ñëw li ci ñëw loolu <coughs> lañ na naan nit ki ku nekk dégg la nga wax nga dégg nga nga nettali te ñaña wax ne sax ifraat kese xajja la wax ñoom ci seen bopp nee nañu boole defaale na umra kon nga boole loolu ak wax ñi ne xiraan moom loolu gin la jàppandi nga ne xira deful xiraan du tout umrawul du lan ngay def da waaye saxaaba yi ngeen sukkandikoo ne ñoom ñoo ne ifraad la def ak kese la def ñoom ñu dële ci ñoom comme niñ la ko waxee léegi ñoom sayyidna Aisha sayyidna Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas sayyidna Jaabir léegi nan ngay def ak ñoom seen yeneen wax yi nga xam ne yépp dëgër këcc ne ñoom it def na umra lan ngay def ak ñoom mënoo leen a mënoo leen a mënoo leen a balee noonu mënoo leen a balee noonu <laughs> loolu loolu loolu ça sera impossible loolu manu la nekk li xamante ni lu possible lay kon nag affaire baa boobu <clears throat> moo tax ci kaw lii dañu naan insha allahu taala wallahu nag ah, a'lamu bis-sawaab waaw wallahu a'lamu bis-sawaab kenn yonente bi alayhi salaatu wa salaam moom li nga xamante ne moomu la def mooy xiiraan la def waaw waaw xiiraan la def dafa def aj ak umra aj ak umra loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër inshaa allahu taala ci wax yi te nii lañuy tontoo waxu ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci des kanta sayyidatu Aisha bi ne bi nga xam ne dañ doon génn laa naraa laa xajjan wala umra bi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam ci lay jóge Medina ah, bi ñuy génn xooluñu mooy jàppuñu kiiwuñu aj te liiwuñu umra ñu ne kon loolu day wane itlaaq loolu dañ naan sayyidatu Aisha wax nañ la sànk yi nga xam ne moom lañ jëlee ci moom ah, wax nañ la léegi yeneen yoo xam ne moom lañ jële ci moom mu ne tamatta raw yonent mi alei saa salaam dafa def tamat benn bi mu ne moom yeneen riwaay yim ne moom bi xaj dafa def ihlaal ci xaj waaw kon nag loolu lay wane ne kon loolu te sax am na yeneen riwaay yoo xam ne ñoom dañ ne ahal la bi xajjin yoo xam ne ci sayyidatu Aysata radiyallahu bi mu naan la nadhkuru hajjan wala umra hmm? loolu gis nañ yeneen riwaay yoo xamante ne nii moom ci boppam moo ne keroog yonent bi aleyhi salaam bi nga xamante ne ci lañu génn ak la def xaraj naa ma rasulillahi sallallahu alayhi wa <clears throat> nara illa annahu alxaj voilà te loolu muttafaqun alayhi la ak yeneen yoo xam ne yooyu yëpp day wane ne nen na rekk nga mën a boole yépp surtout ñee ifraat ak lii moo tax ci kaw noonu dañ naan ñun wax yooyu tax daa contradictoire waaw comme niñ la ko waxee léegi waaw contradictoireul xadiis yi contradictoireul insha allahu taala kon dañu yem nii ci masala boobu kon yeneen time alay saab saab xiraan la def hein te loolu la mooy umra gi nga xam ne moom la booleel ñeenteelu umraam <coughs> ginnaaw umratul Hudaybiya ak umratul qadaa ak umratul Ji'rana ak umratul umratul maa hajjati yoon la la la umra bi mujj mooy bi mu booleeg ajam giita loolu mooy qiraan gi ah wallahu taala alam